tey ñu gis li nga xamante ne nii mooy saar bi nga xam ne moo topp ci suuratu sayyidina wa nabiyyi rabbina yunus alayhi salaatu wassalaam muy suuratu ba comme li nga xamante ne nii noonu lañu ko waxe woon saar bii nag di suuratu ba dafa bari li nga xamante ne mooy tur li nga xamante ne mooy dañ koy wax suuratu ba waaye bokk na ci turam yi muy suuratu baraa boo déggee ñu ne suuratu baraa mooy saar bi ñaar yi nag ñoo yi nga xamante ne ñooy tur yi gën a siiw waaye am na yeneen tur am na beneen tur boo xam ne jël nañ ko ci mel ni sayyidina wa mawlaana xudayfatu bnul yamaani radiyallahu anhuma mu ko doon woowe suuratul adaab muy saaru mbugal mi waaye am na tamit ñu koy woowe àll boo xam ne dañ ko jële ci mawlaana abdallah ibnu omar muy almuqashqisha moom mu ko doon woowee noonale waaye am na juróomeelu tur boo xam ne moom lañ koy woowe muy suuratul baxwus nga xamante ne nii moom moo wuññi daal di feeñal daldi di fuye daal di feeñal tëtëtëy li nga xam ne mooy mooy mbuutu naafiq yi loolu tamit ab turam la juróom benneelu tur bi ñu koy woowe alfaadiha comme li nga xamante ne nii noonu la ko mawlaana ibnu abbaas doon waxee comme ni ñëwee ci saxiix al imaamul buxaari raxmatullaahi alayhi kon nag muy al faadixa nga xam ne moom de moom moo moo li nga mooy li nga xamante ne nii moo xaw yi suturaay li nga xamante ne naafiq yi daal di leen gàcceel léegi nag juróom-ñaareel bi al mubathira dañ ko koy woowe moom saar bii nga xam ne moo wasaare daldi feeñal li nga xamante ni mooy mbóoti li nga xamante ne ak xabaaru ñi nga xam ne ñooy naafiq yi de am na beneen tamit almuthira boobu it daanaka moog beewu niroo rek mooy li feeñal daldi leeral génne daldi wasaare li nga xamante ne nii mooy gàcceeg naafiq yéeg yi nga xamante ne seen pexe yu ñaaw yi nga xam ne noonu lañ doon nekkee am na beneen tamit alxaafira nga xamante ne nii moo yulli li nga xam ne moo newoon ci xolu naafiq yi daal di koy génne ba mu leer naññ ba ñépp xam ne ñam ñooy naafiq yi yii ñooy suur yi nga xamante ne nii daanaka neuf tur la muy juróom-ñeenti tur yoo xamante ne nii saar bi am nañ ko ñaar la njëkk a wax nag ñooy ci gën a siiw muy suuratu tawba ak suuratul baraa ak bi ci tegu mooy alfaadiha ñooy yooyu ñooy yi ci gën a siiw saar bii nag dafa wàcc li nga xamante ne nii ci ñaari ñaari mbir lay wax ndax saar bii nii mooy keroog bi nga xamante ne nii lu njëkk mooy boo commencé ci laay bu njëkk bi muy laayab njëkk bi ba laayab 36 ba ña ba fanweeru laaya bi ak li nga ak ba 37 ba fanweeru laaya bi ak juróom ak ak ak ak juróom ñaar foofu yépp day wax li nga xamante ne nii moo jëm ci akoor yi nga xamante ne fàttaleku ngeen te sulhul Hudaybiya te loolu gisoon nañ ko ba nga xamante ne nii ci lañ doon gis ghazwat suuratul fathi gisoon nañ loolu le nga xamante ne mooy point poñ ya nga xam ne ñoo doxoon diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne ñooy yéeferu Quraysh yi waaye yéeféru Quraysh yi ak ñi nga xamante ne nii dañoo àndoon ak ñoom ci waa Banu Bakr tribu bi waaso yeneen arab yoo xam ne ndax ca ba ñuy def poñ yoo yële diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Suhayb ibn euh, kii Seydina euh, euh, ar non Seydina Suhayb moo tax mooy juub non mooy amr euh, Suhayl ibn Amr walla <laughs> radiyallahu anhu al-Makki ndax moom mujj na tuub waa temps yooyu tuubul moom la waa Quraysh yónni woon mu dem wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam imposé daal di ne lii daal la ñuy doxal boo ko nakkoo boo ko dakkooree ñu ànd ak yow ba mooy ñu am ak yow accord ay poñ yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam boo ko dakkoorul nag ñun duñu am nag yow benn accord de ci lañu waxe woon dix ans fukki ak yoo xam ne ci jàmm lañ nekk ak yi nga xam ne lañ waxoon ne képp koo xamante ne nii ku jóge ci jullit ñi ñëw ci ñoom dañ leen kenn du leen ko delloo te ku jóge ci waa Makka dem ci ñi nga xam ne mooy yonent mi alayhi salaatu wasalaam dañu leen koy delloo léegi nag accords yooyu yi ñu gën amal solo mooy fukki at yi ñu waxoon ne ci la ñuy am jàmm léegi nag mu am ci waasoy araab yi yoo xam ne da ndax ci biir accords yi dañ ne woon ku mu neex rek nga ànd ak ci waasoy araab bi nga ànd ak waa Quraysh ànd ak ñoom wala war ku mu neex nga ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci la waa Xuzaa benn waasolo bu mag la ci arab yi àndoon ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam la àndal nem bu dee ne ñu bari ci ñoom gëmuñu woon waaye nag mu am ñeneen yu waa Banu Bakr ak ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom dañu ne woon ñoom daal ñoom ànduñoo ñoom ñu ngi ànd ak waa Quraysh léegi nag loolu la ba sulhul Hudaybiya ba loolu lañ ko tëje woon gisoon nañ ne waa Makka di waa waa waa waa seen allié yi di waa Banu Bakri ñoom dañoo mujjoon daal di dal ci ñi nga xam ne ñooy allié wu ñi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba li nga xam ne moo indi woon li nga xam ne mooy ubbig Makka muy ghazwatul fathi muy fathu Makka comme li nga xam ne noonu lañu ko waxe woon ci suuratul fathi walillahi alhamdu wal minna ak li nga xamante ne yooyu yépp gisoon nañu ko léegi nag loolu nag accord yooyu daa am ci ñoo xam ne dafa desoon ndax bu dee ne waa Banu Bakr ak ñi leen jàppale woon ci waa Quraysh ñoom daldi woon nañu yàq accord yi ndax la dal gi ñu dal ci waa ci allié wu ñi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ñeneen ci arab yi ñoo xam ne ñoom moom ñoom concerné wu leen même ci waa Banu Bakr sax am nañu ne ñi ci ci yàq ci dëgg dëgg ci ñoom ñooy waa Banu Diil te bokkoon benn néeg la ci waa ci waaso wu mag woo wële surtout ñoom loon waaye ñeneen ñi ci des ñoom seen yoon newu ci woon woon ñu ngi woon ci accord bi ba léegi muy fukki faat yooyu nga xam ne ci jàmm la ñuy nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yeneeni waasoy arab yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom du boobu la amoon ak ñoom accord waaye dafa amoon ak ñoom jàmmoo noonu rek waaye binduñu ko woon fenn mu nekkoon accord tacite mooy daal duñu laalante ñu ngi daal ci jàmm waaye kenn du laal sa moroom loolu benn la am ñoo xam ne ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon ak ñoom ay poñ yoo xam ne da leen a waxoon ne ñu mooy amoon nañ ñu jàmmoo mais matul woon fukki at léegi nag yooyu yépp nag di nga xam ne mooy façon yi nii amoon ci wàllu poñ yi nga xam ne bi ci gën a mag mooy bi amoon sulhul Hudaybiya te mooy bi gënoon a siiw léegi nag bi loolu amee ci li nga xamante ne mooy ci juróom ñetteelu at mi juróom ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xamante ne nii ci li jóge ghazwatu Tabuk muy foofule mu nga xam ne mooy xarem bu mujj bi mu xare daal di woon dem fi nga xamante ne nii mooy fële ca romain ya ci l'empire romain byzantin daal di fay dem daal di xare foofule te daal di woon te César di Qaysar daal di woon daw deuxième ndax ñëwul woon mooy xeex ba dafa avorté bi mu ñibbisee nag boobu nag li mu toogee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la yónnee kan seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu comme ni al imaam ibn isxaaq ne moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, moom dafa daal di des li nga xam ne moo des ci shahru ramadan shawwal ak weer mooy ramadan mooy koor shawwal mooy weer bi nga xamante ne mooy kor yi wa dhul mooy weer wi jiitu weer wi nga xam ne mooy weeru aj gi mu giw bi ko jiitu léegi mu ne ginnaaw bi mu daal di yónni seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu mu nekk koo xam ne mooy jiite ak gi ci juróom-ñeenteelu at mi moom ci gàddaayam gi ngir mu jiite nit ñi ak moo tax tax boroom xam-xam yi nag wuute est ce que aj gi Seydina as-Siddiq radiyallahu anhu defoon est ce que ci Dul Qa'da la woon wala ci Dul Hijja ñaari wax la ci boroom xam-xam yi ñii ne ci aju mook ko weer yi ñuy aj nii rek denn la ñoo ci dul xijja muy at mu muy weer wu mujj ci ajum jullit am ñu ne déedéet weer wu ko jiitu la woon di dul qiyaada loolu yaataloon nañ ko bu baax ci siira bi walillahi alhamdu wal minna mun bu dee ne insha allah li gën a dëgër mooy ci aj weeru aj ji la woon loolu la nag léegi nag Seydina Siddiq bi koy nent bi alayhi salaatu wassalaam digalee mu daal di dem ngir jiite nit ñi aj gi bi muy dem nag ba mu dem ba génn ba àgg fi nga xam ne mooy dal xulayfa comme ni ko imaam ahmad ibnu muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi solo jëlee ko ci seydina anas ci xadis boo xam ne bu wér la mu ne bi mu demee ba foofu ci la laaya yi wàcc muy laayu njëkk yi nga xam ne moo tàmbalee ci benn ci euh, njaalbeenu saar bii ba ni nga xamante ne nii mooy fanweer bi ak juróom-ñaar foofu laaya yooy wàcc nag léegi nag seydinaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ne ko moo ndax laaya yi doo ko yónni yónne ko Abu Bakar ni nga yónni bu ko defee moom mu jàngal la ko foofu léegi nag mu ne déedéet ki ma koy yónni ki ki ma ko war a waxal mooy koo xam ne ci Badr bokk ci sam ñi ma jaboot ci la woo Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu ne ko demal nga dab Seydina Siddiq radiyallahu anhu nga daal di ànd ak moom léegi nag boo àndeek moom boo demee ba foofu nanga jàngal nit ñi muy mushriku na yi laaya yii nii nga xam ne ci la borom bi di leerale poñ yooyu ñu amoon nan lay mujje mooy ñi nga xam ne ñoo ko ci dese woon ndax waa Màkka ñoom mujj ñu nekk ay jullit ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu ubbi Màkka ci at mi weesu at muy at mi nga xam ne mooy juróom-ñetteelu at bi léegi nag saar bi ci loolu lay wax am na nag yeneen riwaay yoo xam ne yooyu dese naa dëgër yu Mawlaana Ibnu Isaaq rahmatullah alayhima doo xam ne jaar na ci abu muy muy abu jaafar ra muy muhammad ibn eh, ali eh, zaynul abidin radiyallahu anhuma waaye tàllale boobu dafa des kene sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon laaya yi yolaaye yii ñu la wax yu njëkk yi abu seydina abu bakrin ba muy dem ba ca kii ci la ko seyd ba ca yoon wa ci la ko seydina jibril ne ko déedéet ndax arab yi doonu ngeen doxale noonu mooy ne ki nga xam ne moo amoon accord bi defoon poñ yi moom moo ko mën a dindi moo war a leeralaat mbir ya wala koo xam ne ko bokku la ci moom ci la yónnee seydina kon ali ne ko demal nga demal nga jël laaya yoo yële ci seydina abu bakr te moom mu continuer jiite nit ñi ak gi waaye yow na taxaw ci yéefiru qurayshi ya ak yéefiru yi ak si nga wax leen laaya waaye loolu dese naa wér li wér xadiis Seydina Anas bi ñu la njëkk a wax insha allahu taala léegi nag kon mbir mi laa yu njëkk yi loolu lay wax ci kon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaay yonente mi alayhi sa salaam muy ci aju Seydina Abu Bakar yónni ko laaya yooyu jox ko Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ñu ànd ñoom ñaar Seydina Abu Bakar jiite ak gi Seydina Ali di jàng laaya yële ci ginnaawam ngir waa Quraysh ak arab yi daal di yëg li nga xam ne moom la suñu borom dogal ci poñ ya nga xam ne moom lañ amoon ñi ko ci dese nan lay mataluñu woon fukki at ya nan lay mujje loolu la léegi nag loolu mooy li njëkk li saar bi di wax waaye boo demee fa nga xamante ne nii mooy nag diggante boobu nag suñu borom dina fa tudd dina fi tuddaale li nga xam ne mooy ghazwatu Hunayn mooy ci biir laaya ñu la wax mooy bu njàlbeen bi da fanweer bi ak ak juróom dina tudd ci wàll wàllu ghazwatu Hunayn suñu borom dina ko tudd li nga xamante ne nii mooy ca laaya yi nga xamante ne nii moo nekk ca nga xamante ne nii mooy ca fukk fukk walla fukk ñaar fukkeelu laaya ba ak juróom ba ñaar fukkeelu laaya ba